waaw waaw sinon bu dul nag tekki bu njëkk bi la waaye mooy mooy mooy mooy mooy mooy bu ñaareel bi neex na la mu naqari la dong nga yor attee ku dong mu ne loolu bu doon lool la mais kon aji woor yépp seen waxtu dog c'est la même ñoo ko bokk te bu boobaa hadith yi gisoon muy mu ñu ñu ñu ñu laa yazaalu ummati laa laa yazaalu naasu bi xayri maa ajjalul fitra nit ñi duñu nekk ci yiw du ñu deñ di nekk ci yiw fekk ñu ngi gaawal di dog loolu du am sens parce que loolu mooy ñi ko ci def respecté loolu ñooñu ñoo am gëneel googu mais pas ñi ko respecté léegi nag parce que beneen bi en fait euh, imam nu ma li muy wax c'est très fin lu jar a bàyyi xel la mooy boo nee ne bi li muy tekki mooy bu jant bi duggee daal jeex na bu timis jotee ku képp ku wooroon mu neex la mu naqari nga dog nga loolu mooy bu boobaa kon ñoom ñëpp a yem heure bu ñu dogandoo waxtu ak instant bu ñu dogandoo alors que kon xadiis yi nga xam ne dañ naan dañuy xemmeem loo nit ñi di wax yiw ji nekk ci gaaw a dog ña nga xam ne ñoo doxee loolu nga bëgg ne kon ñoom ak ñi nga xam ne ñeneen ñi même bu waa ji lekkul dogagul di xaar tuuti di teengal kooku moo keewa yam ndax de toute façon que mu lekk ak lekkul mooy moom de toute façon na bu yàgg ba wi jotee loolu nag lay dañ ne loolu du parce que sinon du am benn maanaa kon hadis yooyu di xemmem loo nit ñi quand même ñuy gaaw a euh, dog voilà waaw <laughs> waaw waaw mu ne waaye waqad yujaabu imaam al-Hafiz nag rahimahullah mu ne waaye man nañoo tontoo li imaam Ibn Xuzayma di wax bi anna al-muraada mais liñ ci jublu mooy fi'l al-iftaar waaw mooy yenn saa saam da la faqad aftara saa'im mooy na na def li nga xam ne mooy dog xissan ci loo xam ne lu ñu yëgle ñii comme mu jël lekk tàndarma wala ndox wala yu mel noonu na def loolu li waafiqa ngir mu dëpp wala amra shari digale gi nga xam ne moom la sharia wax ne ci gaawe li nga xam ne mooy dog loolu wala shakka waaye mu ne waaye eh, sikki sàkka nekkul annal awwala arja mooy li imam nu Xuzayma wax loolu moo gën <laughs> mooy kene mbir mi eh, mooy kene eh, ihtimal bu njëkk bi loolu mooy li gën Euh, moo gën a euh, noot waaw waaw kon nag loolu lu amam solo mooy daal bi nga xam ne danaan euh, mooy waxtu wi moom loolu la nootal waxtu dog jot na voilà bu jant bi duggee waxtu jot dog na loolu mooy li gën dëgër waaw sinon nit ki bu dee dogagoo ngay xaar tuuti di teengal yow dogagoo ah mais nag waxtu dog jot na loolu lay tekki léegi nag sa shario di la digal gaawe ko ndax ngéenal yi nga xam ne ñoo ci nekk te ñu gisal wallahu ta'ala eh, a'lam léegi eh, sauf que eh, fii daa benn affaire boo xam ne imaamu Nawawi rahimahullah abordé wu ko ci fii nii boo xam ne day gën a dugg daa am ñoo xam ne dañoo tegtaloo xadiis bii ci waa xukmul wisaal <laughs> al wisaal <laughs> wisaal parce ñeen ñenn ñi dañoo dee waaye wisaal sax daa amul voilà waaw parce que wisaal de toute façon hadis bii dañuy wan ne hadis Seydina Omar bi la anhu que ne wisaal amul xaqiqatan amul mooy wisaal looy may mooy nit ki daa woor mu wooru fan bi dog jotee doguwul lekkul dara xëdd jot xëddul mu continuer jokkale woor googu bu bu bu bés boobu ak beneen bés ak lu wala lu loolu am nañu ne loolu de toute façon manu la nekk parce que hadith bi mooy ni ko tekkee ne faqad aftara as-sa'im idha aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im ñi nga xam ne ñoo ko tekkee ne loolu bu jant bi duggee ci gàttal mooy mu leer ne ne euh, timis jot na loolu aji woor gi mu neex ko mu naqari ko dog na ñooñ moom dañ naan hadis bii day wane ne wisaal manu la nekk voilà parce que nga walekka nga ñàkka lekk ci yem yow de toute façon dog nga voilà ne wisaal amul waaw <laughs> parce que en plus guddi du mahallu euh, as-sawm du bërëb boo xam ne bërëb woor woor bëccëg lay nekk moo tax borom bi wax waaw ci xaytul abyadi hatta yatabayyana lakum xaytul abyadi minal xaytul aswadi minal fajr thumma atimmul siyaam ilal layl borom bi wax nañu intervalle fi nga xam ne foofu la koor mën a nekk mooy bi fajar gi xaree ci gàttal ba ni nga xam ne ci la timis biy dugge muy guddi gi jeex na foofu mooy bëcc mooy bërëbu woor après timis ba fajar gi di xaraat loolu du bërëbu woor kon kenn mënul def wisaal ndax hadis bi ak yooyu waaw <laughs> léegi nag boo leen demee mais yonent bay saasaam kat defoon na wisaam mooy bon euh, euh, te saxaaba yi loolu lañ doon euh, wax yonent saasaam ci boppam Seydina Abu Sa'id day ne yonent bay saasaam nee na la tuwaasilu voilà kon loolu imaamul Buxaari yu solo la ko ak sëriñ imaam Ahmad ak ñoom imaam Abu Daawud rahmatullah imaam Abu Abu Sa'id mu ne yonent saasaam da ne la tuwaasilu bu leen def wisaal fa ayyukum ida araada yu yuwaasila falyuwaasil hatta as-sahra waaw képp kenn ci yéen ku bëgg a def wisaal mooy jokkale koor euh, heure dog heure boobu mu continuer bu demee ba manu la bañ mu def loolu na ko mais na yem li nga xam ne mooy euh, njël de waaw mooy balaa fajar gi di xar mooy beneen bés bi di jot na lekk dara mooy na xëdd waaye bu mu jël rek raatale sahaaba yi na ko mais xaalu ñu ne ko mais yeneen saasam innaka tuwaasilu ya rasulallah ñu ne ko mais yeneen saasam suuf kaw lii nga ñu digal ñun dañu gis na yow li ngay def waa wuteeg lool yow da ngay wisaal bo loolu ko bëgg a wax yow da ngay da ngay def woor bés jokkale ko beneen bés yeneen tubaab saasaam ne leen inni lastu ka hay'atikum man meluma borom bi bindewuma comme yéen mooy bokkuñu ñu ñu borom bi tege inni man abitu ak sama xaal yi ma borom bi teg bokkul ak seen bos inni man am naa borom bi defal ma mut'imun koo xam ne aji leel ma la yut'imuni ku may leel wa saqin ak koo xam ne aji nàndalaate yasqini mu may nàndal man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw moo tax da xadiis boobu ibnu umar solo na ko ñoom sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi lay saa saa ibnu umar te xadiis boobu muttafaqun alayhi la mu ne naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil wisaal qaalu innaka tuwaasil qaala inni lastu mislakum inni ut'am wa usqa ñeneen way saa saa dafa tere wisaal ne bu leen def wisaal de <laughs> waaw woor ñaari fan saa doo lekk doo naan mais yonent bay saasam tekkee na wisaal leneen mais bu ngeen bañee ba ma lu ngeen wisaal na yem bu ngeen doguwul it na yem ci xëdd ba moom na ngeen xëdd voilà mooy nga woor ndogu jot dogu woo guddi gi yëpp lekkoo ci dara nga dem tëddi waaye mu ne waaye nag boo balaa fajar gi di xar na nga jóg nga xëdd na nga xëdd euh, léegi mu ne yeneen sallallahu alayhi wasallam dafa tere loolu na rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy wisaal gële lay tere mooy ñiñ ne woor ñaari fan yoo xam ne lekkoo dara ci seen diggante ci guddi gi ba fajar gi xaraat nga continuer waat woor noonu naanoo lekkoo defoo dara luy dog woor loolu la yeneen saasaam tere xaalu ñu ne ko mais innaka tuwasil saaba yi ne ko mais yeneen saasaam yow da ngay def loolu da ngay da da ngay jokkale koor qaala yeneen saa saam ne inni lastu mislakum man melu ma ni inni ut'am man dañ may leel wa usqa te dañ may nàndal voilà te hadis bu mel noonu <laughs> Seydina Anas tamit radiyallahu anhu soloo na ko moom itam hadisam mu ngi ci sahih yi sahihayni mu ne yeneen tibari saa dane laa tuwaasilu waaw bu def wisaal de qaalu innaka tuwaasil mais yeneen saaba yi ko mais da bu leen def bu leen jokk bu leen def wisaal ñu ne ko mais yeneen saa yow danga koy def mu ne lastuka ahadin minkum man melu ma ni kenn ci yéen inni utam wa usqa man dañ may nan dañ may leel te dañ may nandal ay mu ne aw wala boog li wa inni abitu utam wa usqa mu ne man damay eh, eh, fanaan eh, guddi ñu may leel di ma nandal léegi nag gis nga yii nii mooy boo gisee yenn xadiis bu bu naa Anas bi ñu gis daf leen koo tere biñ ne ko danga def mu ne man meluma ni wax leen lu tax xadiis Seydina Ibnu Umar comme loolu la inni lastu mislakum inni ut'am wa usqa xadiisu Seydina Abu nag boobu dane bu dee bañ ngeen inni lastu ka hayatikum ka hayatikum ne eh, képp koo xam ne fa ayyukum idaa araada an yuwaasil fal yuwaasil hatta sahar koo xam ne moom manu la ñàkk mu def wisaal na na yem njël de bu mu ko continuer ñu ne koy danga koy def mu ne man melu ma ni yéen waaw inni abitu li mut'imun yut'imuni wa saqin yasqin te sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax na leneen mu ne te xadiisam boobu moom itam sayyidatu Aisha mu ngi sahihayn mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naha wisaal yonent bi sallallahu dafa tere wisaal jokkale bés ci beneen bés koor te doo dog seen diggante doo def lépp dal la luy dog ci koor mu ne lii tax nag mu tere leen ko mooy yërëm leen waaw fa qaalu ñu ne ko mais yonent ba lay saasaam innaka tuwaasil de yone saabay na ko mais yonent saasaam yow da ngay def loolu da ngay def wisaal qaala inni lastu ka hay'atikum inni yut'imuni rabbi wa mu ne man melu ma ne kenn ci yéen ah man borom bi damay sama borom moo may nandal moo may leel te moo may nandal kon bu ñu xamee saatin bale muy wax eh, eh, dañuy xam ne kon mooy borom bi la moo koy nàndal léegi euh, ba pare mu am beneen xadiis ba léegi ngir <laughs> li tax ba xam-xam yi wuute wuute yu bari ca ci masala misaal est ce que mën naa nekkam déet xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu nekk tamit ci li nga xamante ne mooy saxiixayni moo te waxoon nañ ko fi mu ne yonent bay saa sam naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil wisaal fi sawm yeneen dafa tere ku def wisaal ci koor fa qaala lahu rajulun min al muslimin am benn waay ci way ngëm yàlla yi way wommatul yàlla ne ko innaka tuwaasilu ya rasulallah ne ko mais yow yàlla la saa sam yow li ñu tere nii da koy defan ah. mu ne mo qaala yoneen saa sam ne leen wa ayyukum misli ana ci yéen moo mel ni man <laughs> inni afiitu yut'imuni rabbi wa yasqi mu ne man damay fanaan ca sama borom ah yut'imuni abiitu damay fanaan yut'imuni mu may fanaan mu may leel rabbi sama borom wa yasqi mu may leel non mu may mu may leel yu toy muy waaye skiit mu may nàndal léegi mu ne falam maa abaw Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne bon saaba yi ndax liñ bëggoon mooy li yonent saa salam di def xam nañ ne bu waxee ba pare ñu gis muy def leneen te ñoom dañoo bëggoon a dibb yàgg bëgg di mel li yoneen saa sam def ndax xam nañ ne moo royukaay bu mag bi xam naa dañ naan boo tere bi daf ñu ko tere te Sayyidatu Aisha nee na ngir yërëm leen a taxoon léegi nag ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne man nañ ko ñu jàpp ne non loolu bu dee loolu kese la ñun moom mën nañoo jënd affaire bi nañu xiif garaawul waaye mën nañoo nañ def ni yoneen saa sam di def ndax li mu def moo gën <laughs> léegi <laughs> bi nga xam ne ci la ñu baw ak jantawu ñu arrêté bi waasala bihim yawman yeneen saa salaam def ak ñoom misaal léegi ne leen léegi euh, euh, bés bii nii kenn du fi dog dañuy continuer woon summa yawman beneen bés <laughs> ñu defaat lool summa ra'awul hilaal après nag bon weer wi feeñ <laughs> weeru korite gi feeñ yeneen saa salaam ne leen law ta'akhkhara la zidtukum gis nga bu weer wi yéexoon a feeñ dinaa leen dolli laat ngir lan mu ne kat tankiiri lahum hiina abaw an yantahu mel ni ku leen di euh, jaare lool punition bu leen di wan. ngir ñu jàng ci loolu lool day niroog la mu leen waxoon Taïf <laughs> ah, Taïf dañoo dem <laughs> ubbi nañ Makka waa Hawazin eh, ak waa Taïf ñu ne hee caaf dina xam gis nga eh, Muhammad mi sallallahu alayhi wasallam ubbi na Makka gis nga fii dëkk bi fi gën a mag mooy ñun ñoo ci tegu ñun Taïf léegi xam naa bu doon waxi wolof rek doo toog nit ñi bëri dal sa kaw jógal nga waajal sa bopp gaa yi ne xaaral <laughs> góor ànd ak ñoom góor gi du rëy dum nu sëmma moom jàmbaaru xare waaye mag la woon Malik ibn Awf dal di woon jiite le commandant des alliés <laughs> waaw ndax Hawazin waa Taif ñooñu yaanu Saad gaa yi nekkoon foofu côté yooyu eh, ñoom ñoo def coalition léegi nag biñ ñëwee ca Hunayn début bi ñoom ñu mel ni ñu am ndam parce que ci lañ embuscade jullit ñi ñu ne nii rek gaa yi dóor ay flèche ay xeej yu jóge fu nekk ci xur wi <laughs> ñi ne woon ci kanam ware gannaaw <laughs> ca saa saa doon xuus ci seen biir <laughs> war waayam naan ana nabiyyu la kadib ana ibnu Abdil Muttalib Seydina al Abbaas ak Seydina Abu Sufyaan pas Abu Sufyaan ibn Harb non Abu Sufyaan ibn al Haaris ibn Abdil Muttalib nekkoon cousin wam bañoon l'islam lool waaye bi mu duggee ci l'islam ak a bari woon kersa moom dooru doon siggi sax di xool yeneen saa salaam tellement kersa ku bari moom moo ñoo téye woon ci kii bi euh, war waaye yeneen saa salaam di ko téye ngir mu bañ a dem ci noon yeneen saa salaam def naan man maay doomu Abdul Muttalib jëm ci noonu Hawazini man maay yonent bi nga xam ne sama wax amul lu ci wute ay lu ñu sutante euh, léegi Hawazini ñooñu Euh, mooy Taif léegi euh, euh, biñ leen bi léegi nag bi biñ leen duwaa ñenn ñi daw ñi jaar Awtaas ñii dem Taif léegi ñu nekk am ñu fa yonent bay sa sam yónni ñu dàq ñu topp leen Taif nag mu dem fa daal di leen encercler daal di def xisaar bi daal di leen def li nga xam ne mooy wër ndombo leen ñu yàgg fa waaye waa Taif tenir parce que waa Taif dañoo dañoo dañoo prévoir woon lépp ay dund yu mat ak koo xam ne ndox mu baax woo mu mat woo xam ne dinañ mën a tenir saxaaba yi yonent ma la ubbi waaye affaire bi jàllul gaa yi tenir léegi yonent saa saam xam ne fii du mën a dem parce que ci la yonent ma la saa saam ne ne ko man de damaa kii damaa géntu benn gént <laughs> benn ndab boo xam ne lan la waxoon soow wala daa am luñ ci defoon loo xam ne daal. <laughs> ay xéewal la waaye benn ganaar moo ñëw cof ko rek affaire bi këpp ah, Seydina Abu Bakar nag ah yooyu saa saa la gis mu ne ko ah mu ne ko ah man de gisuma ne kon Taif man nañ koo ubbi <laughs> tey non bii moom du jàll moom bii liñ naan xanaa loolu mooy yalwaan di këpp na <laughs> mooy yalwaan di këpp na sa gént gi ah ginaar gee këpp ya <laughs> këpp mbir mi leket gi kon de <laughs> ngéefoo rek <laughs> man de loolu laa ko gisee Seydina Abubakar day gis Seydina Abubakar wax loolu radiyallahu anhu yoneen saa xam na ne mbir mi du dox mu ne saxaaba yi radiyallahu anhu bon nañ leen dem nañ leen yëkkati le siège sa dem waaye nañ leen dem bàyyi lii ndax yi moom <laughs> saxaaba yi ne mais yoneen saa dañuy nekk fii boobu ba léegi liñ fi nekk yëpp te duñ duñ duñ continuer ba nii borom bi di ko ubbee ma daal ay wële ay ja continuer mais biñ demaatee waa saa seen embuscade bi ay ay tata yu baax lañ ba pare ay tàngale ndox yu baax yor tàngal ay ndox fekk ci terrasse yooyu boo room boo ngeen di jege mu leen koy sotti ak flèche yi <laughs> gars bi ñu demee waa Taïf daal leen rafal affaire yi metti ñu ñëw ne yeneen saa ah euh, waa daa mel ni li nga waxoon de <laughs> saa salaam waaw gis bañ gisal seen bopp voilà mooy fanoo yar bu mel noonu la doon leen doon def nii. voilà ci wàllu koor gi nii ne gis nga bu doon ne bés gi bu doon ne weer wi dafa continuer konoonte kon dinaa continuer génn dinaa leen dollil ci wisaal gi kenn du fi dog kenn du fi xëdd dañuy continuer di woor noonu rek di dem waaw ba <laughs> ba ni ñuy gisee li tax mu tere leen ko euh, mu ne kat tankiili lahum xiina abaw an yantahu léegi nag euh, hadis yi yëm nag ak beneen bu Seydina Abu Hurayra nañ ko ci dolli ba lu ñoo ñëw ci gàttal lool ci wàllu euh, masala bi bon ndax euh, dafa da ba li tax parce que daa am ci borom xam-xam yi tere yu yoo xam ne alhamdulilah hadis bii la ñuy tegtaloo bu Seydina Omar bii ñu nekk radiyallahu anhu ne moo waaye ma ne wisaal manu la nekk parce que de toute façon mu neex la loolu jagle yonent bi la sallallahu alayhi wasallam moo taxoon mu tere leen ko rahmatan lahum yooyu yëpp mu ñe la rahmatan lahum loolu daa daa est ce du farata si mooy nooy mooy ñu bàyyi ko tere gi farata la kenn bu ko def moom moom jagleem la te wax na lu tax nee na kan moo mel ni yéen man ci yéen man damay fanaan sama borom di man leel di ma nàndal kan moo mën a prétendre naan man lool laa mel te yeneen saa salam ñu doon waxal ñu ëpp doole ñépp ah muy saxaaba yi ci wàllu spirituel yépp radiyallahu anhu mu ne kenn ci yéen melul ni man waaw xeetam ñépp ci biir duggaale ci biir kon loolu saa loolu daa leer. léegi euh, euh, pour jeexal ci côté wopp euh, ci côté xadis yi beneen xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la sayna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tere dana iyyaakum wal wisaal maa ngi leen di tere li nga xam ne mooy wisaal de maratayni ñaari yoon iyyaakum wal wisaal iyyaakum wal wisaal kii la ñu ne ko mais innaka tuwaasul mais yonent saa salaam yow da nga koy def de qaala inni abiitu yut'imuni rabbi wa yasqin faklafu min al amali ma tutiqun mu fanaan sama boroom di ma leel di ma nàndal tegoo leen ci jëf yi lu ngeen attan léegi bi nga xamante ne kon xadiis yi nii yëpp nag daa indi gis nga xadiis yi yéene la moo tax yii wax leneen ak leneen tax nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di ciy wute waaw xadiis yi ñu fi wax nii yëpp gis nga saa su ne lay wax danaan damay damay fanaan sama boroom di ma leel wala am ku may leel di ma nàndal tax nag mbooloo ci woroom xam-xam yi rahmatullah alayhi lii ma ne hee lii nii lenn kese la mooy ne wisaal dafa xaram si yonent bay saa saam jagleem la voilà jagleem la moom mën na koo def waaye ku dul moom dafa dañ ko koo tere waaw waaw lu dul à condition mu continuer mu bañ a dog waaye balaa xëdd jot balaa fajar gee jot na lekk dara sinon bu ko deful nekk na ci lu xaram waaw léegi loolu ñi ñi tegtaloo loolu la ñuy tegtaloo ak xadiis bi ñu nekk ñu ne faqat ida adbara al-laylu min haahunaa wa aqbala an-naaru min haahunaa non ida adbara al-laylu min haahunaa wa adbara an-naaru min haahunaa wa gharabat ash-shams faqad aftara as-saa'im bu guddi gi dëgmalee fii di ñëw bëccëg di wala gannaaw jant bi dugg ki woor moo xam neex na ko naqari na ko dog na waaw loolu léegi nag euh, kon moo tax euh, léegi nag ñeen ñi ñi nga xam ne sauf ko daam ñoo xam ne dañ ne noonu dañ koo sip rek noonu dañ koo sip waaw ñenn ñi ne am na ñoo xam ne ñi mooy ñu njëkk wax dañ ne dafa xaraam nga naan lan ku dul yonent ba saa saam yu saal dafa xaraam ci yow ñenn ñi nag dañ koo sip waaye ñenn ñi ne non non non ki mu tar moo ne iklafu waaw ci hadis mujj biñ gis Seydina Abu Hurayra tegoo leen ci jëf yi lu ngeen attan loolu day wane ne kon mooy loolu ki nga xam ne daa tar ci moom la. ki nga xam ne nag tarul ci moom loolu kenn ko terewul waaw kon loolu euh, euh, lu amaam solo te lu mel ni yoon fooku mel ni Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu comme l'imam al-Hafiz wax euh, radiyallahu anhuma muy dooma Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma di frère Urwa moom nag sahaaba la Abdallah sahaaba la Urwa du sahaaba voilà radiyallahu anil jami' moom moom da ko doon voilà ndax imam ibn euh, abi shayba soloona ci sanad bu bu wér kene moom da doon woor quinze jours yoo xam ne du ci dog du ci dog du xëdd day continuer waaw te lu mel noonu jëli nañ ko imam al-Hafiz mu ne jëli nañ ko ci mbooloo ci saxaaba yi waaw eh, mu ne seeru Seyna Abu Sa'id al-Khudri da ko doon def <laughs> waaw moom dañ ko doon def jigéen jooju seeru Seyna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma mu ne ci taabi'in yi Abdurrahman ibn Abi Nu'm da ko doon def ak Amir ibn Abdillah ibn Zubayr ak Ibrahim ibn Zayd at-Taymi ak Abul Jawza ah, ñoom ñii lañ ko doon wax ne lool comme ni ko imaam Abu Nu'aym daal di toxale ci tarjamaam waaw ci al-Hilya eh, kon loolu eh, eh, loolu la quoi <laughs> waaw kon loolu ñoom dañu ne ñoom dañu jàpp ne tere ko yonent saa salaam doon tere du ko du ne loolu tere farata la waaw waaw parce que bu doon ne farata la konoon te kon yonent baay saa salaam du def ak ñoom loo xam ne dafa xaram après ah parce que bu nee ne yéen mbir mi mooy da dafa farata la ñu bàyyi dafa xaraam ci keneen ku dul yonent saa salaam yonent saa salaam dina jël loo xam ne lu xaraam la di ko def di ko defal saxaaba yi même bu nee ne moom mën na koo def ah du daaw ñaar. ñetteel ba <laughs> weer wi feeñ mu ne bu weer wi gis nga bu weer wi desoon dinaa leen dolli xalaatuñu leen saa sax di dolli nit ñi loo xamante ne baaxul di leen ci teg ba pare loo xam daa xaraam ci seen xaq ñoom même bu dee moom moom moom ci xaqam lool lu man a def la mu koy def loo nit ñi voilà kon loolu day wane ne mbir mi euh, dafa amuk teqantal daal manu la nekk rek loo xamante ne systématiquement dañ naan wisaal baaxul voilà kon loolu la quoi kon loolu. te xam nañ hadith sayyidatu Aisha bi leeral nañu lu tax rahmatan lahum loolu ak woyofal ak yërmande gu mu am ci ñoom kon nag loolu képp nag koo xamante ni moom loolu mën nga koo gardaajoo moom du la du am effet ci yow du la yàqal ci yeneen façon jaamu yàlla yi ak yi nga xam ne yàlla da la koo gàllankoor comme dundal sa njaboot wala dox yi nga xam ne dox euh, euh, birrul waalidayni baaxe ci say waajur la ngeen war a defar ak yooyu loolu du la ko yàqal ak yeneen yoo xam ne ay farata la ci yow loolu ma ne kooku mën na koo def dra ci newul laa wax ah loolu noonu la c'est le problème <laughs> waaw waaw ñu ne daal képp koo xam ne loolu nekkul koo xam ne euh, euh, da ciy am coono te tamit ñu tënk ko leneen te tamit nekkul koo xam ne day def lool di wisaal euh, di ko di di di niru niruloog waa ahlul kitab waaye tamit nekkul ne ngir bañ sunna bi yonent sallam di wax ñàkk a xem neem lim ne dee leen teel a dog loolu dalu ko parce bu ko loolu daloo moom mooy musiba dal na ko waaw bu dee yii nii yëpp dara dalu ko ci moom kooku kenn terew ko quoi waaye li ëpp moom dañu ne non dafa xaram nga naan lan voilà non dafa xaraam loolu <laughs> ñu bari ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim loolu lañu wax waaw waaw ñenn ñi dañu ne yow li ëpp dañ dafa xaraam <laughs> comme état imaam Ibn Hazm loolu la moom moom dafa leer moo tax imaam al-Qurtubi nag bon xam naa bi ñu koy nettali dafa affaire bi da ko leeratul mu xaw a sikki sàkk ci mbir mi waaw ne eh, leen ci ahlu zahir ñoom dañ ne dafa xaraam imaam al-Hafiz nag ne maanaawu sikki sàkk boobu amul mais dañ naan bon sikki la rek xam naa daa dem ba ci biir leeratu ko loolu moom euh, c'est humain wa mu ne da eh, imaam Ibn Hazm ci boppam leeral na ne loolu dafa xaraam nga naan lan Ibn al-Arabi al-Maliki ne loolooy dëgg wisaal dafa ku dul yonent saa salaam dafa xaram waaw hmm? waaw kon nga gis ñii ne mooy ñi nga xam ne moom dañ ne dafa xaram moom automatiquement nga ne waaye kan moo ne léegi dafa moom mën nañoo wisaal ba saxaar loolu ku mel ni imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ak xaritam bi Ishaq ibnu Rahawayh ak al imaam Ibnul Munzir loola tànn ñoom al imaam Ibnu Xuzayma ak mbooloo ci Maaliki yi dañ ne non wisaal mën naa nekk mais nag euh, doo dépasser saxaar doo ko dépassé comme hadith na Abu Sa'id bi li leen nga ne ne bu dee kenn manula bañ a def lool bu leen dépassé euh, jëlan ah, voilà na ngeen bu ngeen doguwul ci jaalbeen bi nangeen nekk ñoo xamante ne nii balaa njël mooy da ngeen di nekk ñoo xamante ne da ngeen di dangeen di xëdd ngeen lekk dara euh, ñoom nag ñu ne loolu ñoom ngir dajale hadith yëpp waaw waaw <laughs> waaw euh, bii moom daa leer ndax kii euh, moom lenn la rek mooy dogoom rek la la la pour repousser la yéexe <laughs> mooy dogu gi mu waroon a dogu ci timis gi moom la yóbbu rek ba njël <laughs> waaw waaw ko lool kese la def waaw te loolu dina tax euh, euh, mu dëgër lu ngir dugg ci koor gi te tamit bañ a lekkam bu dog jotee dina tax mu mën a naafila sinon bu duyee biir bi bam koll bi de xamul frontière aman akthar al baril al al al al ta'am wal wa sharab moom ah kooku moom saa yi dina am problème waaw yaa ngi fàttale ko lañ doon ni borom Masaalik radiyallahu anhu wa ba'duhum ya'kulu akla al baqari waqta suhurihi wa waqta al fitri hatta yasira ka hatta yasira batnuhu mali'an jiddan fa sara qalbuhu mashghulan an dhikri rabbih wa yadda'i as-siyam wa huwa la yahwi fatilan fil qiyam Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu ne wa ba'duhum ñenn ñi loolu rek moom mooy li garaaw waaw loolu même ñu ne la xëddal del di dogu di kii walla wisaal fan dara daa xaram waxuñ la ngay lekke noonu ah. waaw waaw mooy liñ fi yàgg wax rek yow bi dog jotee nga mel ni kuy xeex waaw lépp loo xam ne duñ mën a dugal ci biir la lu nekk ci ci ci frigo bi wala di taxawaalu ci ci ci ci waaj wi nga buy koo dugal sa biir bi ci laps de temps boobu loolu kenn waxu ko moo tax Bàmba képp koo xamante ne nii euh, baril na lekk gu bari euh, ak naan gu bari kooku moom fa innahu ma'a al-bahimati istawa iz fatahu iz fatahu xayrun kasirun fatawa kooku moom mën nañ koo gam-gam lekk li nga xamante ne mooy bàyyi ma rek ndax dina ko ju dina ko dina ko raw roj luppe dina luppe mu raw ko faatu li faatu faat ko li nga xam ne mooy eh, xayrun kasir yiw gu bari bu ko defee nag lool day yoo yóbbu ci alkande quoi yiw yooyu yëpp boo kii ba pare lépp luy farata mooy ndax farata yi yow ti géegi sax boo mën a dootu ko julli ah voilà wala yaa billah lool kenn waxu ko waaw baril sa biir bi lekk ak naan ba pare bu ñuy waxee ganaan waaye man kenn gën maa woor man na maa woor ko quoi <laughs> kon loolu euh, lu hmm? waaw moo tax ñenn ñi moo tax ñenn borom xam-xam yi ne waaye ma fii dara loolu moom du wisaal non wisaal mooy nga jokkale ñaari bés yoo xam ne xëddoo dogu woo xëddoo kanta dem ba saxar loolu du wisaal ñu dàq lool waaye dañ naan mais eh, yéen bu ngeen dàqee lool xadiis bi nag bi yeneen saa ne bu leen bu Seydina Abu Sa'id bu leen wisaal ñu ne ko mais yeneen saa koy def ba pare ñuy ne mu ne bu kenn bañee lu def lool na wisaal bu wisaalee na def ba saxar lool noo mën a tudde na lool du wisaal waa yow <laughs> ah déet parce que loolu quand daq euh, dàqu ko te alors que ash daal di saxal loolu le ñoom da parce que ñoom dañ ne non non loolu wisaal ci ci ci ci bi ñii day niroog wisaal waaye à vrai dire du misaal parce que waa ji daa daa daa daa yóbbu rek li nga xam ne mooy ndogoom la yóbbu ca fajar ga rek jeex na waaye waaye loolu euh, lu jara bàyyi loolu lu jara euh, seetaat la ko waaw waaw waaw kon loolu te tamit yoneen saa salaam. sax naka ne moom kaana euh, yuwaasilu min saharin ila sahar waaw loolu nan nga mën a waxe loolu loolu tax boo tax yooyu moom te lool imam ahmad moo ko soloog al imam abdourazaq jële ko ci hadise sayna ali ibn abi talib radiyallahu taala anhum wa ardaahum léegi kantaa ñi ne moom dafa xaram wax nañ la kenn hadis bii moo tax sax ñu dugg ci lii ñoom ci lañ tegtaloo mais ma ne yonent bay saa saam nee na idaa aqbala al min haahunaa adbara an min haahunaa faqad aftara as-saa'im parce que ku bu bu bu bu booy daal ci gàttal bu timis bi jotee. ma ne woor dog na moo xam neex na ko naqari na ko waaw comme niñ la waxoon borom bi deful guddi mu nekk bërëb boo xam ne bërëbu koor la te waxoon nañ la sànq laay yi fi mu délimité fi mu yemale ne woor euh, euh, ci euh, fajar gi ilaa wa ati summa atimul siyaama ilal layli ngeen jokkale guddi gi seen woor ba mu dëggu ci guddi gi mooy ne ci laal tuuti mooy du juddi bu il faut jant bi duggu voilà kon lool la quoi hmm? voilà taw xool nañ la ñoom nee nañ waaye yow rahmatan lahum loolu tekkiwul nay dalee na yërëm waaw sariya sariya bi yëpp yërmande la <laughs> tekkiwul ne xaraamul li ñu borom bee xaraam lool loolu lépp si yërmande la loolu bu Sayyidatu Aisha bu nee rahmatan lahum loolu kese la eh, kon loolu la waaye eh, ah, ah, eh, waaye daal en tout cas affaire bi boo seetloo wallahu taala alam day mel ni ne wisaal à vrai dire du loo xam ne dañ naan lu ñu joyal lu ñu xaraamal la parce que quand même le fait yoneen saa salaam ne kuy def loolu na nga dem ba saxar voilà mooy euh, loolu ne daa xaraam alors que moom mu joxe ndigal loolu euh, loolu day xaw a metti léegi nag nga ne waa beneen bi wisaal bi ñeneen ñi di wax nag waa yow bii même ñi ne daa xaraam sax ñooñu euh, finalement dañ naan bon yow Euh, en tout cas en plus yow gëneelu teel la euh, xëdd yi nga xam ne moom la non dog yeneen saa sa wax ne sama nit ñi duñ deñ di nekk ci yow lu dul ñu gaaw di euh, ndogu yow loolu lépp raw na la voilà da koy ñàkk te en plus yeneen saa sam nee woon na leen blaatuwaa si lu bu leen ko def voilà yooyu yëpp nga def ko ngir lan teg sa bopp ay coono ah haram <laughs> léegi ñu ne la waa léegi ki nga xam ne da ne moom non man wisaal bee laay wax mooy ñaari fan boole ñaar ñett ñeenti fan yoo xam ne sawaay doguwul xëddul deful dara luy dog koor loolu nag est ce loolu dañ naan la loolu de wallahu taala alam loolu moom liñ gën a niru nag loolu mooy dañ koo tere léegi nga ne ah sahaaba yi ko def nag ñu ne waaw ñoom dañoo interpréter déggoo liñ la wax ñoom dañoo jàpp na yeneen saa salam comme que da ko rahmatan lahum googee da leen ko defoon ngir yërëm leen te moom da ko doon def ndax lan coono bu metti gi la doon bañ lépp bu doon ne lu xaraam la moom du ko defal saxaaba yi comme niñ la ko waxoon dañ naan la sauf ko bu boobaa du defal leen ko ñaari bés beneen bi weer wi feeñ mu ne bu dokk woon dinaa leen yokk dañ naan non loolu mooy da leen ko defoon ngir punir leen ngir tamit yar leen waaw waaye nekkul ne moom ci xàqam yoneen saa saa loolu loolu lu xaraam la bu xaasa loolu manu la ne voilà te bu boobaa ñi muy yar bu boobaa loolu du nekk lu xaraam ci ñoom ndax boroom bi moo ko permettre mu yare ko noonu tam mooy ki nga xam ne moom la wax moom la indi mu yar nit ñi nam leen di yare manu la nekk lu dul loo xam ne borom bi da koy d'accord teggil leen ko foofu même bu doon ne lu xaraam la après wala book lu mooy dañoo teggin loolu dafa teggeeku jamono jooju ndax yoneen saa sax moo leen doon yar waaw léegi nag bi ñu gisee nag mettit googu wala boog laata affaire bi mu jeex loolu tekkiwul ne fecciwul le fait que waxoon bu leen ko def loolu daal euh, lu lu dëgër la loolu insha allah loolu kanta euh, ñu ne ñaa dañu interpréter waaw kanta euh, ñiy dëgëral wax jooju naan loolu daal fa xaraam barke sayna Abu Dar <coughs> radiyallahu taala anhu daal dinay solo kene yonent ken Seydina Jibril dafa wax yonent bi saa saa ko inna allaha qad qabila wisaalaka wala yaxillu li ahadin ba'daka waaw kene <laughs> Tabaraani moo ko ci li nga xamante ne mooy al awsat loolu dëgërul de du sa hadis bu dëgër kene Seydina Jibril dana yonent saa salaam ne na borom bi nangu na yow sa wisaal yow yonent sa sallallahu waaye daganul kenn sa gannaaw loolu sanad boobu imaam al-Hafiz rahimahullah mu ne Layth walaysa bi isnaadihi bi sahiha fala hujjata fii loolu manu ngeen cee ne dàq wisaal di ko teg ci xadiis mel nii mooy looy dëgëral na dëgër quand utal ko lu ay lay yu dëgër waaw loolu moom dëgërul voilà parce xadiis boobu wérul ak tamit xadiis bi nga xamante ne nii euh, danaan euh, euh, da day wax ne bon wala doy na waaw moo tax affaire bi daal daa nekk loo xam ne ñun li lañ gis ne wisaal boobu li gën mooy bakku parce que saa san tere na ko kan dëgg la ñoom Ibn Zubayr radiyallahu abdallah ñoom dañ jàpp ne le fait que saxaaba yi radiyallahu anhum euh, euh, euh, nekk ñoo xamante ne nii hmm, dafa dañ ko da leen ko def ak ñoom daal Euh, ak tamit saxaaba yi comprendre bi leen yoneen saa saam tere ñoom ñu koy def que ne loolu du lu xaram du du mais dañ naan ne yeneen saa saam après yar na leen ci loolu ngir wan leen ne ngir ñu def ñu tënku ci li wax voilà loolu daal mooy li nga xam ne insha allah loolu lañ gis wallahu nag fal ilmu inda allah tabaraka wa taala waaw kay kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam kon ci kaw noonu ci la ñu jeexale suñu xadiis bi xadiis Seydina Omar waaw kon teg taloo la ñi nga xam dañ ne fii daal moom daa xaram de toute façon yow boo fi nekkee sax même da ngay sonal sa bopp ah, wisaalal boo ko defee it yow da nga yorul attey wisaal manu nekk parce que ida aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im